وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي متفق عليه وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى laa yazaalu yustajaabu lil abdi maa lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim maa lam yasta'jil qiila yaa rasuulallah mal isti'jaal qaala yaquulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yastajiibu lii fa yastahsiru 'inda dhaalika wa yada'u ad-du'aa kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu tabaaraka wa mu indi ñu fi hadis bi nga xam ne moo tegu ci biñ gisoon bii ñu weesu hadis mu jëwoon gis moo doon hadis quatre cent quatre-vingt-dix-huit mu doon ci chapitre deux cent cinquante-deux min ad mu doon xadis bi doon wax ne wa an abi hurayrata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa saajid walillahi alhamdu wal minna tey imaam indil ñu beneen xadis boo xam ne di wax ba léegi ci ay masala yu wuute ci wàllu ñaan yoo xam ne ngir jeexal ci bunt bi téere bi kitaabu da'awaat côté ñaan yi après bunt bi muy indi eh, day wax nag ñi nga xam ne ñooy ñaankat yi ñi nga xam ne ñaan jaamu yàlla lañu ko def topp ci nekk yi ndax li ko yeneen saa digle ñooñu borom bi teral leen muy awliya oom yi ñoom seeni yi leen borom bi di terale ndax topp gu ñu topp rasulullah alayhi afdalu salaatu wassalaam di boole diggante yi nga xam ne di tudd borom bi di ñaan seen borom di ko dagaan te xam ne loolu jaamu yàlla la seeni karamaat waaye fii mooy suñu ligne droite dernière ligne droite ci wàllu li jëm exclusivement ci ñaan yi voilà léegi kon mu indi beneen mu ne muy xadis mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf waaw jógee ci bii rek dugg ci mille cinq cent <laughs> yaa fay <laughs> ah, yaa fay mille cinq cent <laughs> waaw junne téeméer mu ne wa anhu hadis bi mu ngi koy jële ci bu mu jëloon hadis bi ñu fàttali léegi radiyallahu anhu te gisoon ko bi weesu muy sayyidina mawlana dawsiyu alyamaniyu di al imam alhafidu ibn alhafidu sahabati al imam abu hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na yustajaabu dees nañu nangul li ahadikum ñeel kenn ci yéen mooy lan lañ koy ñaanal ñaanam maanaam yaajal fekk yàkkamtiwul yaqulu léegi nan lay manifester nan la yàkkamtee ngoo googee feeñe ak nan lay manifester woo mooy lii <laughs> yaqulu waa ji ah, qad da'awtu ah, man daal ñaan naa saway ah man daal qad da'awtu rabbi ñaan naa sama borom falam yastajib lii ah ñaan naa sama borom ta fay mayu ma dara ah, lii lu muy jariñati <laughs> da'awtu rabbi falam yastajib li waaw ñaan borom mais wuyuma di ay ose ka yëkkati wal iyaazu billah <laughs> mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz taalibeem al muslim abul husayn rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo mu am na beneen boo xam ne moom muslim moo ko indee noonu mooy imam al bukhari kaddu yi rahmatullah alayhima foofu nan la Seydina Abu Hurayra wax na yeneen saa saa loolu la yazaalu yustajabu lil abdi du deñ ñuy nangul jaam bi maalam yad'u bi ism fekk nekkul di ñaan loo xam ne bàkkaar la aw qati'ati rahim wala muy ñaan loo xamante ne nii doggu mbokk la maalam du du deñ ñu koy nangul moom jaam bi à condition charte après bu ñuy jeexal buntu bi wala xaj ci biir xadis bi dinañ gis yi charte yi nga xam ne euh, bon mas nañ ko fi tudd bi ñuy gis xadis fii na euh, an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma bi mu naan waa ji wa dhakara thumma dhakara ar-rajula ash'atha aghbara yutilu as-safar yamuddu yadayhi yaqulu ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram bi ñuy gis xadis boobee tuddoon nañ euh, li nga xam ne mooy charte yi nga xam ne conditions yi nga xam ne ci la ñuy nangoo ñaan waaw te malgré loolu lépp loolu ay adab la waaye ça ne veut pas dire que matal naa lépp par force nag dañ may matal de toute façon jaam bi jullit bi euh, fu mu ñaane mooy ñaanam googu nekkul loo xamante ne pertaange la déedéet parce que rañaan gi tout le temps lu ñuy nangu la léegi nan lañ koy nangoo c'est ça loo xam ne hadis waxoon nañ ko fi hadis Seydina Ubaada radiyallahu anhu mu ngi ñëw avant dernier bi mu ngi ñëw yonent bi alayhi salaam di leeral loolee naka lay demee voilà kon loolu nañ ci bàyyi xel waaw sinon jullit bi moom fu mu ñaani ñaanam lu ñu nangu la léegi nag mu def façon nangu bi eh, ban façon nangu la loolu insha allah bu ñëwee ci hadis boobu ñu la junju léegi insha allahu taala dees na koy dees na ko gis Euh, mu ne kon ni muy waaji di wax naan la du ñu deñ ñuy nangul jaam bi fekk ñaanul li nga xamante ne bàkkaar la waaw aw qati'ati rahim wala loo xamante ne nii dogu mbokk la maalam yasta'jil fekk nekkul koo xam ne nag day yàkkamti qiila ñu ne yoneen saa saam ne ya rasulallah na wal yàlla de sallallahu alayhi wa sallam mal isti'jal waa yàkkamti gi nga wax mooy lan qaala mu ne yaqulu waaji danaan qad da'awtu wa qad da'awtu ah man daal ñaan naa ñaanati ñaanati ah falam ara man daal gisuma yastajibu li ah, man daal gisuma ñu nangul ma ah bu ko defee fa yastahsiru mu daal di arrêté inda zalika fa booba mu désespéré wu daal di bàyyi ñaan wa yada'u mu teg addu'a daal di bàyyi ñaan nag daal di désespéré wu daal di bàyyi ñaan gi <laughs> nee na ah à quoi ça ay yow ay ñaan yoo xam na ngay ba sonn guddeeg bëccëg tus doo gis benn résultat eh, man daal sawaay euh, euh, aji quoi <laughs> waliyasu billah waliyasu wallahi billah léegi kon yi hadis bi da Muslim léegi al muttafaqun alayhi léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ñoom donga ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ al imaamu ahmadu waaye imaamu malik rahmatullah alayhi lu jiitu solo na ko ci muwatta kitaabu salaa maa jaa fi du'a indi woon na ko foofu ah, moom mooy bu mujj bi nga xam ne moom la wax biñ ne ko laajee hmm, eh, moom yonent bi alayhi salaatu salaam mooy mooy bu njëkk bi bokk di ñu gis mil mooy eh, yustajaabu ahadikum ma lam ya'jal fa yaqulu qad da'awtu falan yustajab li boobu imaamu Malik indi na ko ci kitaabu salaa ma jaa fi du'a rahmatullah alayhi na ko noon kon al imaamu Ahmadu solo na ko waaye al imaamu Abu Daawuda na ko noon al imaamu Tirmidhi ak Ibnu Maaja an-Nasaa'i kese moo ko solo woon sinon mu ne woon rawaahu al jamaa imaamu Ahmad indi na ko ci ñaari bërëb ci musnadu Abi Hurayra radiyallahu anhu wa arda hmm? ah, léegi kon ñu gis al imaamu al Buxaari rahimahullah fi mu kon di kitaabu da'awaat baabun yustajaabu lil abdi maa lam ya'jal kon noonu la tudde buntu bi mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yuusuf mu ne nettal nañu si sëriñ di Abdullah ibn Yuusuf di at-Tinnisi Abu Muhammad al-Qalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'aala génn àddina 218 rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Maalik wax nañ la hadiis bi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 ta'ala nekkoon taabi'i mais ci ñu ndawe ñi taabi'i yu ndawe yi gane na moom na bokkul ak comme ñoom Ibnu Jurayj Ibnu Jurayj bi fekke ne sahaaba yi muy gisu leen waaye moom mii gis na leen daa ah, jële ci leen na ci yi ka ah, Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu gane àddina l'an cinquante génn àddina l'an cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi moom imaam Ibn Shihab an Abi Ubayd moo ko jëlee ku ñu naan Abi Ubayd imaam al-Bukhari ne mawla ibn Azhar mooy mawla nga xam ne ñoon jaati jëm mooy Ibn Azhar di Sa'd ibn Ubayd az-Zuhri Abu Ubayd al-Madani mawla Abdurrahman ibn Azhar ibn Azhar moom Abdurrahman la tuddoon az-Zuhri moom itam rahimahullahu ta'ala am ñu ne non mawla ammihi la Abdurrahman ibn euh, Awf voilà ndax moom euh, kële. Euh, kene mawla ma fi euh, euh, baytahu kële di Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri euh, radiyallahu an ali Abdurrahman mu génn àddina li nga xamante ne la quatre vingt dix am na nag ñu ne cent huit ta'ala a'lam hmm? waaw nag am na ñu naan bon daj dam na yoneen sallallahu alayhi wa sallam gisu ko am na ñuy wax lool Eh, wallahu taala nag alam hmm? eh, eh, waaye mu ngi noonu wala imam al-Hafiz mu ne la qiila lahu idrak voilà loolu la loolu la ci jublu mooy bu ñu la idrak mooy adraka an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax al imam al kii am na kii nul barqi mu ne kii bi muy wax ci téeréem boobu rijaalu muwatta mu ne adraka an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa lam yathbut lahu inda anhu riwaaya mu ne daje naa yonent dab na mooy dund na jamono yonent saasam loolu waaye nag saxul ko ne na ci moom voilà kon mu ngi noon moom ibn uh, uh, muy kii Sa'd ibn Ubayd ibn Azhar rahimahullahu taala an Abi Hurayrata muy jële ko mawlana Abu Hurayra ad-Dawsi al-Yamani uh, li gën a siiw ci turam ne Abdurrahman ibn Sakhr waaye si no am na Abdurrahman ibn Ghanm ñi ne Abdullah ibn A'id ak lu wute wute yu wute yu bari génn àddina la cinquante-neuf ci li gën a dëgër inshaa Allah anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab lii voilà lii mooy li nga xam ne nii la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a daal dende kantaan imaamu Abul Husayn moom dañuy gis ñaar mooy bu mel nii ak wa fi riwaayatin Muslim moom daa dajale yëpp ci ki nga xam ne mooy kitaabu zikri wa du'a wa tawba wal istighfar baabu ci buntu bii nag leen di yëg bayaani annahu yustajabu lid-da'i ma lam ya'jal voilà buntu bii wax ne bon lii leen suraax yi def waxoon nañ la waxati la imaamu muslim deful li nga xamante ne nii euh, mooy buntu yi defu leen voilà baab yi defu kon mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne seen sëriñ mooy premier hadith moo di ci buntu bi Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Abdullah ibn Yahya ibn Hammar at-Tamimi al-Hanzali mawlahum Abu Zakariya di Rayhanatu Nisabur gane addina 142 génn addina 226 rahmatullahi alayhi qala mu ne qara'tu ala Malik ba léegi mu ngi jaar ci maam Malik mi ngi woon ci Muwatta rahimahullah mu ne jàng naa ci Malik ndax dafa bokkoon ci ñu doon jàng hadis yi bu imaamu Malik masoona toog di jàngale kon mu ne qara'tu ala Malik moom lañ gis sànq rahimahullah imaamu daaril hijra borom ngir mi an ibn Shihab gi an Abi Ubayd imaam Muslim tamit ne mawla ibn al-Azhar mawla ibn Azhar gis nañ ko sànq an Abi Hurayra gis nañ ko sànq radiyallahu anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fa yaqulu qad da'awtu fala aw falam yustajab li gis nga fii loolu la moo imaamul xaafizu euh, Nawawi terme yu mu indi kaddu yu mu indi mooy kaddu imaamul Buxaari rahimahullah waaye bu dee imaam Muslim rahimahullahu taala dafa indi bi indi beneen bi mooy man nañ ne ñaari yëpp la indi dinañ la wax yëpp waaw bii da ne bii daa am euh, benn genre sikki sàkka yustajaabu li ahadikum dees nañ nangul kenn ci yéen maalam yaajal fekk yàkkamtuwul fa yaqulu mu naan qad man de ñaan naa de fala aw falam waaw fala yustajab wala falam yustajab lii boo ci wax loolu sikki sàkk la waaye beneen bi mu ne hadathani ba léegi hadis bi ci teg al imam abul husayn muslim ibn al hajjaj rahimahullahu taala al hujjatul alam mu ne hadathani mu ne nettali ma abdul malik ibn shu'ayb ibn layth mu ne ne abdul malik ibn shu'ayb ibn layth moom moo ko nettali muy abdul malik ibn shu'ayb surtout al layth ibn sa'd la moom sëriñ imam muslim la woon abu abdillah al fahmi mawlahum al misri rahimahullahu taala génn àddina la 248 rahmatullahi alayhi moom moo ko jële muy Abdul Malik ibn Shu'ayb ibn Layth voilà mooy fii nag càllale bi ci baayam la koy jële baayam jële ko ci maamam moo tax mu ne moom Abdul Malik mi nettal imaam Muslim donc mu ne haddathanii nettali na na abi te baayam mooy Abdul Malik ibn Shu'ayb mooy Shu'ayb di Shu'ayb ibn al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abu Abdil Maliki rahimahullah moom gane àddina 135 génn àddina li nga xam ne mooy 199 rahmatullahi alayhi léegi moom nag mu ne an jaddi moo ko jële sama maam maamu kan maamu Abdul Malik sinon Shuayb bu doom ji la waaw du doom ji du baay ji du Shuayb bu moo ne an jaddi déedéet mooy Abdul Malik moo ne sama baay jële ci sama maam maamam nag mooy al-Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi xarit xarit imaamu Malik al-Misri rahimahullah gane àddina quatre-vingt-quatorze génn àdduna 175 nekkoon imaamu waa Misr rahmatullahi ala al-jamii qaala mu ne haddathanii mu ne nettali na ma Uqayl ibn Xaalid muy Uqayl ibn Xaalid ibn Uqayl al-Ayli Abu Xaalid al-Qurashi al-Umawi rahimahullah al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àdduna 144 sinon am na wuute rahmatullahi alayhi an Ibn Shihab gis nañ ko sànq mooy Ibn Shihab az-Zuhri annahu qaala haddathanii Abu Ubayd mawla Abdurrahman ibn Awf gis nga fii moo tax ñeneen ñi ne woon noo mawla Abdurrahman la ibn Awf wa kaana min al-qurraa bokkoon na ci jàngkatu alquraan yi mag yi wa ahlil fiqh ak borom fiqh yi waaw qaala borom xam-xamu fiqh yi mu ne qaala sami'tu Abaa Hurayra ne bii noonu la ñu moom mu ne dégg naa Abaa Hurayra radiyallahu anhu yaqulu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yustajaabu li ahadikum maa lam ya'jal fa yaqul qad da'awtu rabbii falam yastajib lii gis nga fii amul sikki sàkka falam wala falaa aw falam déedéet fii dafa leer falam nga xam ne kon sikki sàkk bi ci ñële lay nekk voilà mooy fii leer na mooy imaamu Malik rahimahullahu taala euh, mooy imaamu gis nga imaam al-Bukhari amul sikki sàkk foofu waaw kon ñi ci kaw amaana euh, waaye moo ngi nii fii moom leer na léegi al imaam al-Hafiz mu indi nag euh, Muslim muy xadis bu mujj bi nga xam ne moom la muy ñetteelu xadis quand même bi la ci beneen version mu indi xadis bi bi mu ci teg ci buntu bi te moom la imaamu Nawawi rahimahullah ne wa fii riwaayatin li muslim o wal imaamu muslim waxal haddathani nettali na man dong Abu Tahir yi sama sëriñ di Abu Tahir Ahmad ibn Amr ñii waa Misr lañ boo gisee càllale waa Misr lañ voilà boo génnee imaamu Malik fële ña ca des waa Misr rahmatullah la Shihab voilà ana ibn Shihab imaamu Malik waaye boo ba al-Layth comme fi ñu jógee léegi moom ci waa Misr la bokk madani la woon waaye ginnaaw gi moo doon e, sëriñu waa ahlu misr e, ta Uqayl ibn Xaalid moom mi nga xam ne misr la e, la ne woon mujj gi nekkoon ki nga xam ne mooy àndandoo al imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi te ñoom Abdul Malik ibn Shuayb ibn Layth ñoom ñëpp waa misr lañ rahmatullahi ala al-jami' léegi ba foofu Ibn Shihab nag moom madani la rahmatullahi ala al-jami' léegi ñu ñëwaat Abu Tahir moom Misri la de Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi mawlahum Ibn Sarh la siiwee moo tax moo euh, Ahmad ibn Amr ibn Sarh gane àddina 170 génn àddina 100 non 250 rahmatullahi alayhi qala akhbarana ibn Wahb mu jële ci beneen ponkal maliki boo xamante ne nii madani la woon waaye misri la mujj doon muy ibnu wahb ibn abdillah ibnu wahb ibnu muslim al-qurashi al-fihri taalib imam malik bu mag bokk ci tàngamu maliki yi rahmatullah alayhi al-misri yu gane àddina cent vingt-cinq mooy année bi imam zuhri génn àddina génn àddina cent quatre-vingt-dix-sept rahmatullah alayhi wa la mu ne akhbarani muawiya imam muslim ne wa huwa ibnu salih mu ne xabaare na man dongo di ibnu Wahb Muawiya di Muawiya imam Muslim nee na moo ibnu Salih di Muawiya ibnu Salih eh, Abu Amr ñi ne Abu Abdirrahman al-Hadrami al-Andalusi al-Qadi al-Himsi rahmatullah alayhi génn àddina cent cinquante huit bon am na nag ñu ne après cent soixante dix la génn àddina loolu nekk na loo xam ne gis nga gap bi xaw naa xëcc quand même wallahu ta'ala a'lam an Rabi'ata ibn Yazid mu jël ci naan Rabi'a ibn Yazid di Rabi'a ibn Yazid al-Iyadi da ngay gis ne càllale bi bokk nag yiñ jóge voilà moom bokku ñoo giñ jóge yële ca Zuhri la jaaroon ak yooyu yi moom ci ñeneen Rabi'a ibn Yazid al-Iyadi Abu Shu'ayb ad-Dimashqi al-Qasir rahimahullahu ta'ala génn àddina cent vingt et un nekkoon koo xamante ne ni siqa la woon jaamukatu yàlla bu mag nekkoon ci ki nga xamante ne mooy taabi'i la moom mi moom taabi'i la woon ah, ah, ah. rahimahullahu ta'ala an abi idris alxawlaani mu jële ci abu idris alxawlaani moom aidullah moom abu idris nag moom moom moom kii la woon muxadram la wax nañ la moom bésub xare Hunayn ci la gane bokkul ak ah, kii de <laughs> abu idris abu muslim alxawlaani abu muslim moo magoon abu muslim moom moo magoon fuuf voilà moo ko magoon voilà bokkul ak kii de ah, abu idris daam alxawlaani abu muslim alxawlaani am voilà abu muslim mooy ku yéeme kooku voilà nga xam ne moom la Seydina Abu Bakar moom lañ sànni woon ci taal bi abu muslim waaw talakul waaw borom bi euh, defa ko ndax yonent saa sallam bi mu topp comme li nga xam ne moom la Seydina si euh, euh, alxalil Ibrahim alayhi salaatu wassalaam moom abu muslim kii nag du moom kii abu idris la te taalibim loonu en même temps même bu dee ñoo bokk classe ñoo bokk classe ci naka mooy muxadram lañ ñoom ñaar ñëpp fekk nañ jamono yeneen bari saa saa surtout que moo magoon foofu abu muslim alxawlaani rahmatullah alayhi abu idris moom euh, bésub Hunayn ci la gane àddina voilà moom bésub Hunayn la gane àddina te loolu Hunayn mooy huitième année yi ginnaaw bi ñu bee Makka yeneen saa salaam ci la jóge daal di dem Hunayn voilà moom bis boobu ca la gane àddina moom Seydina ki nga xamante ne mooy eh, Abu Idris nekkoon boroom xam-xamu waa Sham ginnaaw Seydina Abu Darda mi jëloon xadis bi ñu gisoon fan yee rahmatullah alayhi kon Abu Idris ni Aidullah ibn Abdillah ibn Amr eh, eh, al-Khawlani rahimahullahu al-Shamiyu rahmatullahi alayhi an abi hurayrata mu jëlo ko sayyidina mawlana abu hurayra gis nañ ko san gis nga fii yeneen a ko jël beneen sàll la an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil qila ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mal istijal qala yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu abdullah falam ara yastajibu li fa yastahsiru inna dhalika wa yada'u du'a kon xaalis baa ngoog moo tax xunnu baaxut quoi oh, saay lii da ngay waaru quoi non man daal saa yii man yii man yii man yii yii yi ñuy wax war nañ ko seetaatan ah. eh, ay ñaan leen ma may leen ana déet luñ ciy seera yàllaa ko wax ma naan na suuf ka daa may chart <laughs> waaw te tamit foo jaar mi nangul la ci hadiisu Seydina Ubaada bi comme niñ la ko waxe waaye nag suuf ka yow ni ngay tudde nangu mooy tout le yow li nga bëgg ci saate loolooy am loolu nag moo dul ak nangu tout le temps voilà ci asharion buy wax nangu lool taxu koo jóg kon hadith bi mu ngi nii walillahi alhamdu wal minna nii la ko imaam yi daal di solowee léegi nag ginnaaw jàngat bu njëkk bi yi taxrij bi waa ana ban lëkkaale la am ak suñu buntu ñu ne la buntu bi day wax fii masaa'ila min ad-du'a ay masala yu dispersé yu wutee di wax ci wàllu ñaan fii dañ lay wax ne la nit ki booy ñaan mooy na nga ànd ak patience loolu moo tax imaam indi fi xadiis bi mooy bu yaakaar ne ñaan coup de bâton magique la boo xamante ne yow saaboo ñaanee rek yi nga bëgg ci saa lay am déedéet waaw mbir demewul noonu ah waaw te tamit ñi nga xam ne ñooy jàngale nañ ko xamal taalibe yi ba ñuy gis ne dañuy ñaan buñ leen gëm leen ne booy ñaan di am ci saase ñu ñaan gis ne amuñu après ñuy ñaaw njort seen diggante seen borom ñenn ñi loolu man na leen a kii sax ba jàpp ne ah diine ji daal la ñuy wax rek moo gars lépp luñ wax boo ko vérifié xam ne demeewul noonu. ay eh, gars nañ la boo ñaanee nag lay nangul man saa ña yow man ci ñaan laa dëkk dara laa amul. waaw ah, maa ngi nii di ñaanu tukki génn Sénégal gu metti gii dem Europe mbaa Canada mbaa États-Unis moo ma ma ko dalee ñaan doom xale bee juddoogul. saay gars yi nag man naan ñaan yàlla nee na ñaan leen ma may leen man ma ñaan ba sonn mayuñu ma kon nag naa ko bax wal iyaazu billaah dañ naan la déet yow dégg-dégg bu baaxul nga am ci aaya boobu te taxawoon nañ ci bañ koy gis ci bu ñuy génn buntu bii waaw waaw mooy kan moo la ne loolu lay tout le temps rek ça veut dire ñaan leen ma ma may leen mooy da ñaan léegi am léegi kan moo la wax lool ah du loolu waaw yow borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ naan kii nu mu tudd euh, Seydina Muusa Seydina Muusa men alayhi salaatu wassalaam ak frère am bi Seydina Haarun alayhi salaatu wassalaam loolu imaam Ibnu Jurayj mi ñu doon wax Ibnu Abdul Malik imaam Ibnu Jurayj ibnu Abdul Malik ibnu Abdul Aziz moom moo ko doon wax rahmatullah alayhi mais gis nga inna daawata Muusa wa Haarun ala Fir'awn lam tuzhir ijaabatuha illa ba'da arba'iina waaw wala lam tazhar ijaabatuha mu ne gis nga Seydina Muusa Seydina Haarun alayhima euh, ala Fir'awn de waaye quarante ans après waaw lay suñu borom daal di nangu seen ñaan googu quarante après ci ay ñoo xam ne ay yonentam la ñu ah. waaw loolu lañ la doon wax ci hadith Seydina euh, Ubaada bi yonent saa sam ne nit ki soit ah ngay ñaan ci saase nga gis ko wala mu nekk mais nag lool ci saase mooy di nga ko am mu jox la ko mooy soit léegi wala aajilan am aajilaa aajilan léegi wala aajilan wala mu bàyyi ba ca kanam waaw mooy ba sayyidina Muusaa naan wa qaala Muusaa rabbanaa innaka aatayta fir'awna wa mala'ahu ziinatan wa amwaalan ziinatan wa amwaalan fil hayaatid dunyaa rabbanaa liyudillu an sabiilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim qaala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun lii la Imaam Ibn Jurayj borom bi nangu na seen ñaan waaye kañ la réaliser nangu gi mooy kañ la leen ko wan ñu gis ko mooy concrètement ndax dañ ne Seydina Muusaa da ne ah rabbana esan eh, borom innaka yow de aatayta firawna yaa jox waa ji ñu naan firawna wa mala'u ak gàngooram gii yor Égypte zinatan taar wa amwaalan alal fil hayaatid dunyaa ci dundu gu gaaw a jeex gii te doye bi ñoom nag dafa mel ni rabbana sa borom li nga leen jox au lieu ñu jaamu la ci ñoom dañ koo def li yudullu al sabila ngir sànq nit ñi ñoom ba ñu sànkoo wëlli waaye di sànq nit ñi wëlli sa kon nag borom bi waaw mooy li koy waxoon nag Seydina Nuux <laughs> waaw ne bul bàyyi alal ardi minal kaafiriina dayyaara innaka intazaru yudillu ibaadaka wala yalidu illaa faajiran kaffaara waaw <laughs> ne borom bi laa tadar ala al bul bàyyi ci kaw suuf yi ci suuf yéeféri kenn kenn jeexal leen ndax borom boo leen fi bàyyee te loolu mooy bi ko borom bi ne gaa yi dootuñ ko innahu lam yu'min min qawmika illa man qad aman yëgal ne noo li ngay sonn di woote ndax maa la ko digal man mi la digal nag maa lay xamal ne ñi ngay woo ku dul ku jot a gëm dootu gëm léegi nag ci la ñaan ñaan ko kon nag ne borom bi comme que loolu la bu fi bàyyi kenn jeexal leen waaw ndax innaka yow in tadarhum boo leen fi bàyyee li ñuy liggéey comme que ñoo xam ne borom bi ci boppam mi nga xam ne moo kaste xol yi muqallibal qulub moo ne ñii seen xol du masa jàllar ba ko ba ñëw ci l'islam jamais c'est fini kaste na leen ci kéefër la ñuy dee loolu ku jotoon a tuub c'est fini dootu tuubati waa léegi ñooñu nga xam ne kon léegi ñoom danger kese lañ parce que fekk borom bi xamalu ko lool lool mooy mu ngi am yaakaar ke ne ñoom dinañu tuub comme yonent yëpp waaw moo taxoon ñuy ñu seen da ngay gis ñu gën a nekk yéeféer ci seeni ñoon ñu ñu topp di leen woo gaay di leen jànn ñu mee teewul bu subaa ñu ñëwaat buñ leen jànnee à quinze heures à quinze heures deux buñ leen woowaatee ñu ñëwaat wala ñu xam yaakaaree na dinañ wuy ñu ñëwaat te pourtant wa parce que borom bi moo leen newul yéen ñii nii dootuñu gëm buy waaw te dig ci seen digalu borom lañ ne waaye ba ko borom bi xamalee loolu kon nag mooy gaa yi non seulement baax mais nag risque bi mooy ñu yàq ñi jot a baax kon nag rabbana la rabbi la rabbi la tadar ala al ard min al kafirina dayyaara ma ne suuf sii man noox maa lay ñaan borom bi bu fi bàyyi kenn ci ñoom ndax ñoom boo leen fi bàyyi yu dillu ibadak sa jaam yi la jot a jaamu risque am nañ ñu mbaalaale leen parce que fitna dafa rëy te nee na ibadaka ñi nga xam ne say jaam lañu moo tax nekk jaamu yàlla sax bu yàlla nangu loolu kese rëccalu la waaw sinon say naan wax du ne gaa yi yudillu ibadaka risque ñuy sànk sa jaam yi am na wala yàlla du te tàntaa ñoom comme que kenn tuubaat ñoom du ñu gëm ku dul koo xam ne kaccoor la kéefër la lay doon parce que borom bi nee ko kenn tuubaat kon mooy même ñi ñuy juraat ñoom du ñu fu kon nag raafal leen <laughs> waaw Seydina Muusaa it loolu la ba ko borom bi xamalee ne sawaay mii moom de toute façon mu xam ne sawaay mii mu ne ñoom nag loolu la Firawna ak mbooloo mi daal dañoo mel ni ñoom alal ji ñu leen jox pouvoir bi ñu leen jox ubbi yi ubbi dëkk yi am hégémonie sur terre nekk première puissance mondiale seen lépp di dox ñoom daal daa mel ni mbir mi au lieu bu jëme leen ci sant yàlla mi leen defal lool waaye li yudillu an sabilik non seulement ñoom ba ñu sànkoo ñuy sànk nit ñi wëlli sa yoon kon nag rabbana eh saa borom et mis euh, euh, raayal essentiel dindil ala abwaalim raayal ci seen kaw alal yi mooy maasale ko waaw yàq lépp wasdud ala qulubi nga taral ci seen xol yi waaw ndax gaa yi fala yu'minu ñii mooy ñi nga xam ne du ñu gëm hatta yarawul azab al alim mbugal mu tar mi te noonu la ko lii ko Seydina Muusa waxe noonu la Firawna def keroog bi nga xamante ne nii ci la euh, euh, ci quelque mooy verset bi ci tegu bi mu ne qaala qad bat suñu borom nag ne gaa yi nañ wax li waxare ne gaa yi du ñu gëm lu dul ñu gis mbugal mu tar ne suñu borom lu mu ci teg dane qaala qad ujibat da'watukuma ñu ne leen yéen ñaar xam nga Seydina Muusaa la ne moo wax waaye da doon ñaanal moom moo doon ñaan moo tax boroom xam-xam yi da doon ñaan Seydina Haarun naan amin waaw te loolu kay ñaan kanaan amin ñoom ñaar ñoo bokk waaw ñoom ñoo bokk yoolu ñaan bi dañuy am ñoom ñaar comme darajaay ci ñaan mooy yaw ki naan amin ah, yaag kii ñaan yéenay bokk daraja moo tax suñu boroom ne kat ujibat da waxu ko kat ujibat daawatuka nangu nañ sax ñaan yow kitaabu daawat voilà mooy ab daawa mooy ñaan waaw kat dëgg-dëgg ujibat nangoos nees kan mooy nangu borom bi da'watukuma seen ñaari ñaan te pourtant déggoo mukk borom bi waxul waxaala qaala Muusa wa Haaruna déedéet rabbana innaka déedéet wa qaala Muusa kese moo doon ñaan naa Haaruna naan amin kon ñoo bokk ñu ngi mel ni ñoom ñaar ñépp ay ñaan koo gis muy ñaan keneen ki nekk wala mbooloo ma naan amin yéen da ngeen di am yoolu kiy ñaan kon nag mu ne leen qad ujibat dëgg dëgg nangoes nees waaw daaw watu daawatu kuma seen ñaan gi yéen yaan fastaqima léegi nag li des mooy yéen coow wooral leen waaw lii mooy wane ne imaam nu juree ji lii dëggalal li mu wax waaw waaw yéen ñaan ngeen borom bi yëgal na leen ne may naa leen li ngeen ñaan mais est ce ci saasi la ko def defu ko ci saasi moo tax ma ne fastaqima continuer leen rek yéen coow wooral ci li ma leen teg te yónni leen ci te wax ngeen ciy woo nit ñi tegu leen ci te continuer waaw wala tattabi'ani te ngal la fii ba ngeen di ngeen may dikkal bu leen topp mukk mukk sabila alladina la ya'lamun waaw bu leen dem ba àddina yàgg ba ngeen jàpp ne ah ñun est ce que ñun newuñ ci erreur gars yi seen affaire day gën a dox comme li nga xam ne ñu bari noonu leen iblis di la di di mbaale xam nga ne moos jullit ñi buñ woon ci kii ñu ngi nii amuñu benn doole ñu leen ne nappaaje sur suuf nangam ak nangam amuñ tus lépp gaa yi ñëwaan se ñooy ñoo nekkul ci dëgg ñooy yéefér yi ñooy dem sawara ñoo ñoo leen di dimbali bu dul ñoom ñu dee te loolu kasib la doo bàyyi li ngay wax c'est bu dul yàlla du ñu dee laahumma lawla anta naa waaw waaye laahumma lawla anta ma hayaynaa waaw doon ñu woon dund waaw waaw <laughs> wala akalnaa doonuñu woon lekk wala sharibnaa te doonuñu woon naan xanaa war nañ koo mën a waxe lool waaw kon nag yooyu bu ñu fontoo lekk ak naan loolu yàlla la day dëgg la nag da koy jaarale ci ay nit léeg-léeg waaye yow rajo saa sala waxul woon ne euh, ah diine jii dinañ ko dëgëral bi bi rajulil faajir <laughs> l'islam léeg-léeg borom bi dëgëral l'islam jaare ko ci nit koo xam ne ku kàccoore la moo tax yal nañu ci yàlla musal mooy yow sondeel ngay doon na ngay lakk sa bopp nit ñi di niitoo ci yow mais yow doo ci jariñu ca leer ga wal iyaadu billah loolu la waaw inna allaha ah ah dina dëgëral diine ji biir rajulil faajir mu sax imaamul Buxaari waaw <laughs> rahmatullah moo tax ah keroog yeneen saa ba muy gàddaay kan moo leen tegtal ak diili daa daa Abdallah ibn Urayqit mais tuubul woon jaamo yooyu te pourtant moo tegtal yonent saa salaam nekkoon giidam mook Seydina Siddiq ak Amir ibn Fuhayra ba ni nga xam ne radiyallahu anhuma ba ni ñuy demee jóge gàddaay jóge Makka ba Medina waaw muy ngañaay bu rëy boo xam ne Quraysh def nañ lépp ngir mu échoué woon mais borom bi def mu jàll la ko ci ab diili moomee voilà muy koo xam ne nekkuloon ku gëm yàlla voilà te mooy izzul islam wal muslimin ci la amee mooy lan mooy gàddaay yonent bi alayhi salaam moo tax biñ ñëwee di def datation yi fan lañuy ñuy commencer euh, euh, calendrier jullit ñi boroom xam euh, sahaaba yi radiyallahu anhum ci jamonoy Seydina Umar ibn al ni ko Seydina Ali waxoon ak ñeneen ne bon gis nañ ne gàddaay gi mooy li gën a marquant voilà gàddaay bi yonent saa di gàddaay kon nañ ko def weer woowu muy kon nag loolu lu am solo la waaw kon loolu daa am solo quoi voilà wallahu taala alam hmm? kon boo boo nee gaa yi ñoo ñu dundal budul woon ñoom voilà loolu la leen di wax waaw bu àddina neex jay leen ngeen gis mbiru eh, ñeneen ñi gëmul yàlla yooyu ba ngeen tax ne ah wala bu mu leen yóbbu ba ngeen di topp sabilal abdullah yoonal la diine ñi nga xam ne laa yàlla moo na xamuñu tus bu leen ko def de waaw léegi li li li li Seydina Muusaa doon wax dañ ko doon wax léegi ne falaa yu'minu hatta yarawul azab al alim ñii ñooy ñi nga xam ne du ñu gëm lu dul ñu gis mbugal mu tàll après suñu borom dane wa jaawazna bi bani israil al bahra fatma'um fir'aun wa junuuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al gharaqu qaala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin gis la Seydina Muusa waxoon moom mii gise leeru yàlla xam ne gaa yi du ñu gëm lu dul ñu gis mbugalum yàlla seen chef di Firawna noonu la liggéey ak ñi àndoon ak moom ba ñu toppee ñoom Seydina Muusa ak Haarun alayhim asalatu wasalam ak ñañ àndaloon luñ def hmm? wa jaawaz naa ñu jéggal bani bi bani Israil waa banu Israil al bahra géej ga di méeru Firawna topp leen ak ak ak soldaaram ya ak gàngooram ya beew ak noonoo gu ñu noonoo waa ahlul xaq waa dëgg hatta ida adrakawul gharq ba ni nga xamante ne nii ci la ko ab lab di qaala mu naan amantu bàyyi ba jamono ji muy deewe ci la ne amantu man di gëm naa man di gëm naa amantu mu ne gëm naa waaw amantu bi la ilaha mu ne amantu gëm naa annahu ko ne moom laa ilaha amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg illa alladhi amana bi banu israil lul ki nga xam ne moom la gëm banu israil xanaa li gënoon a simple waxuloon amantu billah <laughs> hatta loolu mu ngi dee ci kéefër nay naa wax loolu mu naan gëm naa billadhi amana bihi banu israil ah <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi ah na naa amantu man de gëm naa